المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokk jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen ndokkeel di leen ñaan di sakk ci yéen ñaan ñuy daje fii daje fii di jëmm yàlla tabaraka wa taala ak yonentam ak lislaam ak bokk gi ñu bokk mooy li gën ci àdduna ku ko am am nga lépp ku ko ñàkk amuloo dara kon doomu aadama war na yëpp diineen jiital diineen jéem a xam diineen jéem ko fan te ko topp ndax ëllëg ak tey loolu nag ittee am ittee saa yu ñu wax léegi dina tere fatiha ba noppi su borom dafa bind ci jamono jamono mooy lan jamono bi muy yàgg yàgg yàgg ndax ma nga tàmbalee ba dara tàmbalee am rek te ma ngay jeex bis bu ñu attee jàmm ba ku ne di sa kër du nga xam ne yow ko ci sa jëf wala ci la jamono yëpp waaye kenn ku nekk la nga ca am rek moo takku ku ci nekk la nga ca am dootoo ko amat mukk bu jeexee bu fekkente ne dina ci yàlla jox ba mu tàmbalee am nga sàggan ba lu bari dëkk ci wax foo yeewoo delloo ubbi sa bët. woon delloo si sa xel ubbi sa bët war ngaa rëcc lool la raw ndax duutuñu ko dabaat li ci kanam nga fas ko yéenee baaxal fas ci yéenee am sa texe tey ak ëllëg kon mooy li gën a am solo suñu borom bu mu gëñee ci jamono. ngir di xamal doomu adama ne jamono lu ama am solo la kenn waru cee neenal benn benn seconde lu mu giñ ci jamono ne doomu aadamaa ngi ci perte ndax jamono ji mu wax day delloo si xelu nit ci jamono ni mu amee solo ni ma waxee ne benn yoon rek la ko nit di am te bu jeexee jeex na mu set ci ñi ci nekk ci perte gi gaa ñi nga xam ne gëm nañu génn na leen ci ngëm nag gëm naa rek du ngëm diw nangu na ne yàlla am na nangu na ne moo yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tolluwul sax ne ko bëgg jàng ba wattu alquran tolluwul la bu sew koo xam ne benn tàmbali gënu koo suufe ko gën a suufe kenn ko muy tàmbali du dara yàlla am na Muhammad sallallahu lépp lu wax dëgg la gëm nangu naa lu ama am solo la daanu ko waxtaanee ci biir mu ci wa amilu salihaati ngëm rek boo fa yemee doyut ndax suñu borom dafa santaane ñi gëm dafa ne yéen ñi gëm def leen nangam def leen nangam bàyyi leen nangam kon wa amilu saalihaati jëf ju baax ci la bokk daan ko waxtaane yemul ci jëf ju baax daf koo leeral yokk leeral mu ne watawaasaw bil xaq watawaasaw bis sabri mooy li nu dajale fii mooy li nu indi fii mooy li nu bëgg a waxtaane itam ñi gëm jëf-jëf yu rafet ñu boole seen bopp boole seen xol dénkante ci muñ dénkante dëgg muñ kat sallallahu alayhi wa sallam nee mooy genn wàllu diine xam ngeen ne li ñu tere lépp ngir nga mën koo bàyyi faaw nga muñ liñ digle lépp léeg-léeg mu metti waaye mu muñee tax nga mën koo def ndax mu ne watawaasaw bil xaqi watawaasaw bis sabri dëgg nag mooy mujj ku ko xamul tey danga ko xam ëllëg te nga koy xame ji du la gënal kon doomu aadama itteem la war a nàmm jees yi itteem ndax nekk gu gàtt gi muy nekk fii te lu mu am fële ëllëg fii la ko jële ci nekk gu gàtt gi kon war na farlu lool ba feesal jamonoom dell ak lu baax ndax sàggan ni nu koy faral di misaale ne di dund dundu baahima yi yam ak ñoom mooy boo soxlaa rek fas yéene mu faju boo xiifee fas yéene loo fexe loo lekk boo naanee fexe loo boo maree fexe loo naan boo gëmmentoo fexe foo tëdd ba nelaw fexe nelaw boo ñàkkee wut fexe am kon weesuwoo baahima yi ndax ñoom itam li ñu aajowoo rek la ñuy wut loolu mooy dundu baay ma mooy dund gi ci dund gi boroom mooy dugg ci bàmmeel di diñee ka fande du añ du reer du ndekki ba ba saa di taxaw bu saa taxawee xaq yi amal jaam ñi te war leen koo fay du am lu mu leen fayee ñu teg ko seen i bàkkaar lu fa ne lam leen xaq yam leen ameel muy di perte adduna ak àllaaxira bala nuy àgg foofa am na yu bari yu nekk ci diggante bi sukuraat ak nattu adduna ngi la nit ki war a nàmm ba mu ñaw mu fas yéene dara bañ koo raw te loolu muñ rek la ko defee la koy defe te nit mënul la jàng ndax kuy wàññi doo tàmbalee ci fukk wala téeméer faaw nga tàmbalee ci benn ci li nga man mu woyof ci yow nga di ko def saxal ko léeg-léeg nga yokk da ngay eh, mujj àgg foo xam ne doo yi ko yëg te doo sonn waaye boo damay nekk mën a def lu bari wala damay nekk ba feex xam seytaane ngoog daf naan la ndaw nga négal bay mag ku la wax ne da nga nekk ba da nga xamul kañ nga fi jóge tële nga da ngay nit ba man ñàkk nga da ngay nit ba am loolu lépp pexey seytaane la shaa'ir bi dafa wax ki mu doon tagg na tagg yu gën ci tagg yi ci doomu aadama boo xam ne jullit la lahu himamun la muntaha li kibaariha wa himmatuhu suxra ajallu min addahri am na itte yoo xam ne moom ay itteem yu mag ak yu ndaw yu mag yi amul fu mu yële itte yi gën a ndaw ci it amee na moo gën a màgg jamono dina day waar bamaa aadama kon am yi mu war a gànnaayoo ba dugg ci xare bi nga xam ne moo dundam gi mu fas yéene dund ci àdduna ba mu jeex mu jàll xeex rek la noonu yi dafa bari bakkan seytaane bànneex àdduna kan ku ci nekk taxaw jonn fas yéene xañ ak texe ak jàmm ëllëg nga dugg ci dugg ci ngëm gu dëgër toraxlu mooy waaye fas sa bopp te xam ne doomu aadama du dara doomu aadama ci nekk ne ñaari malaayika ko yeew ci buum kii ku ci nekk jàpp ci buum waxtu wu rëy rëy loo ki ci suuf xëcc mu daanu waxtu wu torox loo waaye wàccee boppam ka ca kaw xëcc mu jëm kaw mu yéeg yëkkati ko kon toroxlu ak barik tuub gannaaw ku tuub bàkkaar yaa ngi mel ni ku musul am bàkkaar sallallahu alayhi wa sallam di leen jéggalu man day benn bis danaa ci lu fukki téeméeri yoon dafa wax téeméeri yoon rek waaye li mu jéggalu kenn xamul mu toll te moom amul bàkkaar ndax yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma kon nit ki gën a farlu gën a mën a mooy sax war na fu mu toll di jéggalu tuub borom màgg na màgg koo xam ne donc la mu laaj la darajaam laaj la màggam gi laaj la tedd ngaam gi laaj la sañ-sañam bi laaj kenn mënu koo jox xàq te lu ci manqué manqué nga da ngay seet ne bu kilifa bu mag gi nga gën a fonk bu toogoon fii rek nga sol say dàll romb ko rek doo cappax cappax romb ko te day mu ne am nga droit da nga gis ne kon dafa am moom it loo xam ne droit loo ci wàññi rek manque nga droit am manque nga ay xàqam kon mën nañ cee dal ci sa kaw rawatina ku toll ne yàlla nga xam ne kon benn xefii lu bët boo jëm itti woo lenn lu dul yàlla lu jëmul ci li lay dimbali ba nga mën a jaamu yàlla rek tooñ nga loolu moo tax ñàkk bàkkaar amul dañuy wax ne yomal xiyaam yan yaay ëppante waaye bopp du fa doxuk neen waaye nag bopp dana fa doxuk neen am nañu yàlla jéggal ba noppi féeteeg ñi ñu ameel xaq fay fay leen ah waaye loolu lépp nag doona ko xartul xataat li arab yi wax doona ko xartul xataat laaj na coono bu mag laaj na itte ju laaj na farlu laaj na farlu kon nit ki na njëkk gis ayi boppam te itte woo ko te bañ a xool ayi bi kenn ku ne am nga am nga ayib fa in absarat aynaaka ayban faqul laha fala tabsuri ya aynu linnaasi ayunu lisaanaka la tadkur bihi awrata mriin fa indaka awratun wa linnaasi alsunu sa bët yi boo ci bëggee xool ayibi keneen ne ko sama bët bii bul xool ayibi keneen di ma indil musiba man mi am na ay ayib xool ko salamañ wii bu ci tudd awray doomu aadama yeneen am nga ay awra te nit ñi am na ñuy bët di ko gis am nañuy lamiñ di ko wax fexeel ba di topp xaq waaye yow kenn bañ la topp xaq gis sa ayib bi moroom nag te gisuloo sa ayib bu bopp ayib mënu koo gën a màgg ayib ngoog waaye ni ma ko waxee rek adduna xare la boo ci duggee ni sallallahu alayhi wa wax ne diine lu jàppandi la waaye ku ko bëgg a rek yaay daw yanul li nga àttan yàlla binde na doomu aadama bindin woo xam ne li nga àttan boo ko yenu bu ëllëgee nga àttan lu ko ëpp da ngay dem nag ba àgg foo xam ne daanu ko waxtaane insha allah waaye li nga mën rek fi nga toll bu ko sàggane bu ko leem def ko nga boole teggin yu mat sëkk teggin de moo la lépp mooy tax lépp a mat lu mu àndu rek loola yàlla soxlawu ko teggin mooy caabi ji ubbi àjjana mooy caabi ji nga xam ne mooy ubbi buntu texe mooy tax mucc mooy joxe barke mooy joxe ngërëmal yàlla it boo di koon yamal xiyaam ak ay angaari jëf yu fees suuf si te benn teggin néew ci duñ ko seet sax kenn du ko seet teggin dafa baax nga boole teggin ak yéene yiw mbindeef yépp li nga yéene sa bopp yéene ko ku nekk booba la sa njudit di mat waaye yéene nit lu bon ndax tooñ na ma la tax sama noon la walla xañ na ma nàngam yow sa bopp yaa ngi koy sotle sa bopp yaa ngi xeex sa bopp ci dimbale ko moom ndax boo ko waxee lu ñaaw bu ëllëgee mu taxaw la poñe la ndax da koy ameel xaq kon sa jaamu yàlla gi nga jaamoon yàlla yaa ngi koy jox na nga nay ci sa tuyaaba ji nga jaamu yàlla te xamuloo sax yàlla nangu na ko mu bu ko jox keneen bu ci góorgóorlu sonn ci ba noppi jox keneen woor ba weeru ko at mat yomal xeyam ñu poqati ko jox keneen mosi bi gën ko màgg julli def li nga mën lépp ci sellal julli gi ak teewlu ba yàlla bindal la tuyaaba ji màgg ëllëg nga jox ko keneen te li ci gën a bari sab noon lay doon dara gën koo metti dara gën koo metti kon nit ki bi mu amee ay warugar diggante moom ci boppam waa diggante ñaari waajuram a jiitu coono yi sonn ci moom bor la yu mu war a fay te ëllëg dana taxaw bis ba nga xam ne mooy yawma yafirru al-mar'u min axiihi wa ummihi wa abiihi wa saahibatihi wa baniihi li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun ne boo séenee sa mboq mi nga bokkal ndey ak baay sax da daw ndax noo bokkoo nekk ci àdduna sama naam amel naa ko xàq yoo xam ne dana ko fayu te li ma am doyuma nga daw seen sa yaay daw seen sa baay daw seen sa soxna daw seen say doom daw am nga lu la doy sëkk ñoom it ñu am leen doy sëkk bis booba jaar na xalaat léeg-léeg di ko fàttaliku te nag suñu borom tabaraka wa taala sallallahu alayhi wa sallam na du boole ñaari ragal mukk ci nit ñaari tiit képp koo xam ne yaa ngi xalaat ëllëg di ci tiit wala di ci am naqar bu ëllëgee doo am naqar bu ëllëgee doo am tiit waaye li ma waxoon rek ne dundu baahima yi doo xalaat dara di dund rek nam la neexe doo bàyyi dara ngir yàlla doo def dara ngir yàlla bu ëllëgee nga rëcc rëcc buy xat <coughs> ki xalaat tiisu bàmmeel ak lëndamaayu bàmmeel bu duggee ci bàmmeel day leer te daf fay am jàmm ki ko faalewul nag bu ca duggee lépp la fay fekk ndax jëfi doomu aadama yi yu bon yi yii safara la yu lakke yi ay jaani ñàngoor la yi ay jiit yi fett yi ay gaynde te jaan yooyu nga wax ak jiit yi ak safara si kat bokkuñu ak jaan yi jiit yi lu dul tur yi kepp waaye niroowuñu sax ndax téeméeri junni jiit fettandoo la ci sa nagu bët bi moo gën jenn jiit joojee rek romb la dangaram xeeñ la kon nag jëf yooyu nga xam ne bu ñuy teg bu ñuy dugal jëmm ji ci bàmmeel ñu di ko alawti ko ndax yàkkam yàkkamti nay jëf yu baax bu dee jëf yu baax rek la jàmm de am waaye bu dul moom de dana doy waar lool doy waar lool kon nga wattandiku xaq yi ñaari waajur laa njëkk a wax sa njaboot ci la ndax da leen di ameel xaq sa doom bu juddoo war nga koo tuddee turu baax turu lislaam boo ko tuddee turu woo xam ne dañ koy ree reetaane wala ñu di ko ko mokkee wala ñu di ko ko xeebe bu ëllëgee da ngeen layoo ci tur wi bu ma tee dal jàng dala lu ko jàng bu yemal xeyaamee da ngeen layoo boo ko warul boo ko yarul itam sàggane ko mu yàqu sàggan ànd na ndoog nit ñu bon ñu dëng ba loolu indil ko ndëngte ba indil ko texee di ëllëg buñ taxee mu poñe la te bu ngeen laaya mu yey la dañuy xala fab say rafet rafet rek jox ko wala ñu fab ay ñaawteefam teg la kon xàq ngoog joo xam ne ju mat a taxawee la xàq yi borom xàq yi bari na waaye jamono bi dafa gàtt nañ wéy ndax xàqi dëkkandoo am na xàqi dëkkandoo dafa yaat ki nga bokkal kër ki nga bokkal gox ki nga bokkal dëkk ki nga bokkal réew noonu mu amee àqi mbokkum diine noonu la ndax sa mbokkum jullit boo ko xamalee lu koy jariñ waxuloo ko ko mu sàkk ko wala nga xamal ko lu koy lor te waxuloo ko ko mu wattandiku ko bu ëllëgee da ko fay xaq jooju ndax nee ñu nit dana toog ci jataay ba julli jot mu rocc ko dem julli ji dellu saat ne pat xamalul yë waxul dara lu xam la ne waxtu wi jot na boo liggéey tam ndegam àq yooyu la ñuy toppante as ci yi ci des yéen kon muñ bokk na ci gànnaay yi jiitu ak fàttaliku dee fàttaliku dee lu mën a dimbali nit la sallallahu alayhi wa sallam am na waa ji yi daan tagg ci farloom ak jaamu yàlla am ak bu jub ñu di ko tagg mu ne waaw naka la kooku defak fàttaliku de ñu ah duñ ko dégg daal mu di ko faral di fàttaliku mu ne ko fa mu ne fa ngeen ko teg kon nekku fa ngeen ko teg nekku fa fàttaliku de fàttaliku it say bàkkaar nit day toog jotaay moom doŋ mu sàkk ci bés yi wala ci ak ci jamono yi waxtu yoo xam ne day wéet moom dong delloo si la wéyoon lu mu sàgganoon lu mu jàddoon lu mu ameel nit ci xaq li mu ameel nit ci xaq te mënatu koo dabaatal mu di ko ñaanal bu juumee ba jëw ko wax wax ay rafet rafetam tagg ko bu dee ko fi jóge bu jullee ñaanal ko wala muy julli ñaanal ñi mu amel xaq ñépp dana wàññi xaq yi bu ko jeexalu nit yomal xiyaam nit ki na gis ay ñaawteefi boppam moo koy jëriñ waaye fi keneen daf koy lor bu fexee xam fi boppam di ko delloosi bu ko delloosee ci xelam di ko rëccu di wattandiku di seet ñi yem ak moom képp ba noppi te mu tane leen yàlla def mu tane leen bu amul woon benn dërëm it di yalwaan añ di yalwaan reer itam yàlla may ko jàmm mu fàttaliku ñi nga xam ne ñàkk nañu seen ñaari bët yi dañ leen di wommat wala ñuy palamtu fàttaliku ñuy raam kay mag yi jëmm seeni cër mayu leen ko ak fàttaliku ñi nga xam ne amatuñu ay dëgg métit di leen bëgg a rey ba suñu sañoon dee lépp boo ko fàttalikoo da nga sant yàlla waaye boo jëlee sa xel teg ko ci borom milliards yi noos musiba dal na la dootoo sant yàlla dootoo jaamu yàlla ak ñàkk yi dëkk ci sa xol ngay mébét rek bu yemal xayamee nga am gàcce gu rëy gu rëy rëy kon nag fàttaliku sa ayib yi sa melo yi bu fekkente ne nit ki seet na boppam bu amee xel dana ne ah man de dama tayel wala man de ku bëgg adduna la man de ku bëgg daraja la man de maanaam xam nañu ko waxee ci wala koo xam ne ku la tooñ lu tuuti rek bala ngay am jàmm daal fayu wala nga def ko leneen lu metti wala dara doo bale mukk yu mel noonu li tubaab di wax ku vindicatif yooyu yëpp ak di sàkk ñooy bañ te bañeel gi du dara lu dul loo xam ne lii sharia santu la nga bañ ca kenn ndax sharia lim la sant nga bañe ko nit te du doon bañ bañ la muy jëf nga bañ waaye bañuloo jëmm ji ndax xamul buloo fu jëmm ji mujj daan ko wax ci kanam nekk insha allah kon farlu fàttaliku say bàkkaar ak say ñaawteef te farlu ci ci caa ci nag jéem koo tuub bu baax jéem koo wattandiku boo si jógee jéem a xam sa diine daan waxtaan waxtaane xam sa diine sa tàmbali ba newoon naa diine mooy li gën ci li nit am ci li nit ki amee lépp ci li nit ki mën a ñàkke lépp bu ko ñàkkee waaye bul xeeb benn mbindeef benn mbindeef bu ko xeeb gaa ñu baax ñi loolu lañ gënoon a fonk dañ Seydina Jibril alayhi salaam suñu borom mas na ko ne demal ca àdduna nga seet ca koo xam ne yaa ko gën nga indil ma ko waaye na nga ma indil koo gën mu wër suuf yi juróom-ñaar gisul lu mu lépp lenn lu mu jàpp ne moo gën lii ba xam ne gisul dara ba delloo des dem ca suñu borom ne ko awma li nga ma sant mu gis benn xaj bu dee ba fulliku ba yax ya des mu ni waaw te ma fab kii eh, man wóor maa ko gërëm naa ko fi bàyyi daal jéem na ko fab xelam dallu ci mu bàyyi ba mu demee na suñu borom gisuma dara lu ma gën mu ne ko gisuloo dara loo gën déedéet waaye dellul nga seet bu baax bu dikkati wër wër gisul dara lu dul xaj bi mu ne man kon te ma xaj boo demee xëy na xaj bi la may laaj li fab xaj bi dem ba weesu ñeenti asamaan bay dem ci juróomil ba xelam dal mu wàcc ko dikk ne ko gisuma dara mu ne ko eey bàyyi caaxaan yi demal laa la wax dama la sant nga dem indil ma loo gën wala koo gën mu dellu si war wër gisul xaj mu fabaat xaj bi ba ca juróom benneelu asamaan xelam dal mu sànni ko fa dikk ne ko man daal dëgg dëgg gisuma dara mu ne gis nga xaj boobu boo ko indiwoon ngir jàpp yaa ko gën loo amoon ci ngëneel danaa ko far ndax fee boo ko boo yaakaar ni yaa ko gën loo ko gënee maa leen boole sàkk defaloo ma dara lu may jëriñ benn njëriñ amaloo ma ko du yow du sa morom du keneen kon loo ko gënee nit ki kon ndax si nga faral naa ko wax ci ay waxtaan ba tey euh, benn wàll yi boo xam ne dafa jaar ci yoon wu xat ci des lépp di ban ak ndox mu dajeeg benn xaj dal di yëg ci ban bi wàcc ci ban bi ba ci xaj bi jàll taalib yi toppoon ci moom ne ko sëñ bi di nga def day na waar jaaxal nañu de xaj bi mu ne xaj bi dafa ma gën fuuf ndax amul benn bàkkaar suñu borom togg ko jëf te man xam naa ni fees naa ci bàkkaar ko amul bàkkaar moo gën ki am bàkkaar noonu mooy melaw ñi am xel gaa ñu baax ñi nga xam ne nit yàlla lañu du ñu xeeb kenn du ñu xeeb dara boo jàngee xasida gi ñëw a saaxiku ne da nga gis ne borom ngi wax naan in tahju annaka zu fadlin ala ahadin qabla najaati gadan min ayi insaanin fa'lam bi annaka zu jahlin wa zu safahin wa jaa'aka al-'ujbu wa istidraaj shaytaani inna bi rabbil wara min huna a'uudu min sharri al-hasadi wa sharri al-insi wal jaani bu fekkee ne jàpp nga ne yaa gën kenn kenn kenn ku mu doon te ëllëg ñëwagul bëgg a mucc moom mu moom moom mu alko ne la wóor ne ku réer nga te ku dof nga te nag li ñuy wax uj bu mooy naw sa bopp dikkal na la te mooy yées ci wastidraaju seytaane seytaane jey na la nax na la ñun noo ngi musloo yàlla noo ngi yàlla ci yooyu ma tuddoon seytaane ak yooyu rabbil wara min usb min sharri hasadi wa sharri wal jaan kon <coughs> jëmm ji feeg mu ngi dund war na ci xelam ci yu bare bare bare bare bëri bu mu xeeb kenn ndax bari na koy xeeb fekk na moo la gën ñaari téeméeri yoon rabbaani yoon dañu wax kam min sadiqin fi lxaba wa kam min aduwin fi lxaba kam min sadiqin fi lxaba wa kam min aduwin fi lxaba bari na xaritu yàlla bu nekk ci di jëf jëfi dof jëfi dof maanaam nekk ci réer ak caaxaan bari na it noonu yàlla boo xam ne fi lxaba maanaam fi libadati mu ngi jaamu yàlla mu waxe woon rek ne mën nañoo fekk ci biir jàkka yi ay noonu yàlla fekk ca bitigu sàngara ba ay xarit yàlla waaye ndax mujj rek a tax nit ki nag fee xamagul mujj lu mu doon waru la naagu te bu amee xel xelam du dal mukk ñu gis ne kon suñu borom tabaraka wa taala am na jaam ñu farlu ragal ko lool bokk ci gën a ragal yàlla ñu ko gën a xam ñu ko gën a farlu seenu mujj deme ne mujjub iblis ñu tàbbi ca bon bon ba naka noonu safaan bi xam ngeen ne ku ñu wax bint eh, Hind bint Utbata Hind moom mooy doo mooy yaay Muawiya ibn Abi Sufyaan moo doon soxna Abu Sufyaan bokk na si ñu gënoon a bañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam gën koy soxare bokk na si ñu gënoon a bañ Sayyidina Hamza ndax Sayyidina Hamza moo rey baayam ak yeneen mbokkam yu bari mu bañ ko ba nga xam ne dafay neex laate pour ku ko ko reyal bi ñu reyee Sayyidina Hamza mu dikk fekk fi mu tëdd mu xuuf noppee yi xuuf tuñ yi xuuf bakkan yi xuuf mbari bët yi xuuf loxo yi xotti biir bi génne res bi di ko yëy ndax soxare ko rek ak bañ ko nga xam ne ko mu ngi def li gën a garaaw li gën a rëy xaritu yàlla bu toll ne Hamza xam mooy sayyidu shuhada yi ni ko sallallahu la wa sallam waxe mu bëgg ba neexal waxashi mi ko rey yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne suñu borom du boole mukk dereti Hamza jooju ci biiru Hind ak safar kon caay-caay gi mu doon def ma yàlla baal mu ci nekk ci saxaaba yi looloo ko texeel looloo ko yóbbu àjjana ndax deret Seydina Hamza ji jàlle ci biiram jaar ci putam gi bu ko booleeg safar mukk ni ko yonent bi xam ne kon suñu borom mbirum kenn waru koo naagu kenn mënu koo xamit ki daf koy jox rek boppam ak léppam tey topp ndigalam di ko ragal di ko yaakaar ñu toll rek waaye mun loo xam mukk li amit ëllëg mu rek ko xam ñu ni kon yéen duggul ci oto baf moomu li mu def loru ko dara ko wàññiwul ku ku ñuy wax Sufyaan Safwaan ibnu ci mbestarum Kaaba ga fàttaliku xare Badar bi seen xarit yi ak seen mbokk yi ñu rey kenn ki ne tey jii day biir suuf a gën kaw suuf maanaam di dund ci kaw suuf dee ñu suul laa ko gën Umar ibn Wahab ni man day Safwaan su dul woon sama njaboot yi nga xam ne bu ma deewee wacc leen ñu tumu ranke danaa fab sama jaasi ji dem Madinatul Munawwara fekki Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rey ko ndax xam naa ne bu ma ko reyee du mu mucc waaye kon ñu ma reyee it ma fi bàyyi dañuy tumuranke Safwaan ne ko gàddu naa la loolu lépp sa njaboot yépp danaa ko booleeg sama njaboot yar ko yor leen te du ma sàkk benn ràññetle kon nag dem naa dal di gàddu jeesim dem Madinatul Munawwara ba mu duggee rek ak si di laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam Sayyidina Omar gis ko dal di daw jiitu si ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam Omar ibn Wahab këte ngi nii te lu dul ay indiwu ko ñëwul ngir jàmm mukk mukk mukk mukk ne ko anamu ne ko ma nga ne gàccoo jaasim na ñëw Omer ak si sallallahu alayhi wasallam ne ko loolu si la indi ni ko sama doom jigéen jàpp laa bëgg a jot ngeen bàyyi ko ma yóbbaale ko mu ne ko déedéet yow nga toog ca mbestarum Kaaba ga yàgg Safwaan ibnu Umayya te yéen ñaar dong dong dong kenn ñetteelu leen ngeen fàttaliku ñi ñu rey xatla Badar ñi ñu rey ca Badar ngeen nga wax ko daal di nettali ni nga ko waxee yépp ba mu àgg Umayr ne ko yow daal nun ñaar ñi nekkoon foofa daal bu fekkoon ne kenn rax nanu ma ne moo la ko wax te sax kon it dana ma jaaxal ndax ban ko waxantee rek laa dal di aw yoon wi te dama damaa dawal sama fas gaaw kon xam naa ne kenn waxul ko yow daal yonent dëgg nga li ngay wax daal li ngay woote mu ngi ci yow man damay tuub daal di tuub nga gis na Umayr ibn Wahb moom le li ko taxoon a jóg mooy di gën a rëy rey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye gis ngeen fi mujj xam ne kon suñu borom ay mbirum doy doy waar benn xamaar boo xam ne dafa amoon boutique am di ñoll mooy ndox mu ban mi ñuy naan ba nga xam ne bërëb boobu bépp siiw na ci caay caay ñu ne kii daal yàq na xale yépp ci sàngara dafa bon na benn sëriñ nitu yàlla ko am doole ko fa dëkk ca quartier ba ñu ñëw ne ko dana bëgg nga ñaanal nu waa jii daal mu dee ndax jàmm am mu ne leen waa baax na parce que mu tëdd ba guddi suñu borom ngal ko ilham ni ko wattul sa bopp de bu ko ñaanal dara sama xarit la de sama xarit dëgg la bu ko ñaanal lu kon mukk sëñ ba dal di xëy dajeeg waa ji mu ne ko eh yow dégg naa dañoo ñëw ne nga ñaanal ma ndax ma dee sooy ba ñaanal da nga ma mënal dara mu ne ko gis nga du ma la ñaanal ba ñëwee wax ma loolu le ni ko ni ko suñu borom xamale mu ne ah man mii mu ne ko waaw mu ne kon de damay tuub gis nga loola daal di tax mu tuub def ngeen fa mu jaare kon nag ni ne suñu borom yulu ji layla fi nahaar yulu ji nahaara fi layli mooy di am gis nga Umayr ibn oh Umayr ibn Wahb moom doon bi sallallahu alayhi wa sallam te mujj tuub xam ngeen ne Seydina moom ku nit ku ñëwoon la ku doy waar boo xam ne kii day xam lu nëbb lu nit ñi xamul daana wax sax dara yonente bi sallallahu alayhi wasallam fekk aaya ji wàcc aaya ji wàcc dëppoog li mu wax yonente bi daana diisoog moom sax sallallahu alayhi wasallam fekk aaya ji wàcc aaya ji wàcc dëppoog li mu wax yonente bi daana diisoog moom sax sallallahu alayhi wasallam ñu mu laaj ñëpp mu wuuteeg li Omar wax wala mu def mu def ànd ak ñeneen bu aaya ji ñëwee dëggal li Omar wax ba mu ne ak xaq ma Omar ñëwee wax wa tax moo tax ñu wax lëf bil xab bi wal xab laa yaxdau lii bu ma warkat de waaye warkat mënu ma war suñu borom nag sopp na ci jullit bi waa ji am xel jooju nga xam ne xel mu rafet la kenn mënu koo nax kenn mënu koo dugal ci leneen ci ñoom waaye nag ñaam war na ci jullit ko ci xam sa bopp boobaa nag yaa ngi jaar ci yoonu texe dugg texe du mag da ngay sellal sa jëf ndax nit ñi ko yàlla bindee fitra la al-islam diinul fatra dafa xoolam ak ci yëpp dafa nangu diine ndax ni mu ko bindee la muy lu nangu diine muy lu war a jàpp diine war a matal lépp boo see mu jàng sàggale diine wala diine safu ko ba feebar mu ngi mel ne kookuy lekk ban xool ci ñam yi ban neex ci moom trop waaye bu delloo see diine day neex ci moom wattandiku nag yu bare bare bare yoo xam ne dafay niru dara te du dara te day yóbbu nit yu bari kaw way woote it li ci kaw gis nii kéemaan gis ku daal gis kéemaan ci sa kanam nga dal ne waa jàngoor wax bal karaamata li wala uxsiya kulla xaarati na nga seet ndax naw na ko ci jëf ci farlu aku meloo wala déet ne karaama kaw suuf yi kéemaan nit ku daal di gis kéemaan ci sa kanam nga doon ne waa jàngoog dañuy wax bal karaamata li kulli faasiqi ban wala usiya kulla xaariqi. rajo nit maanaam di attaque réew nit ngir jéem a xam ay mbóotam. ñu teree jëw nirale jëw nit ak lekk yàppam fekk mu medd mu dee. te te du nit rek waaye sa mbokk ko bokkal mbokk bu jege mu dee ba noppi bëri di lekk yàppam noonu la jëw mel na kon bëri bëri ko. moo tax sëñ Tuubaa ne dina salik dina waaye asul xibata war riyaa maa al ujbi wal xasadi wal kufri daa wa adima rahmati lil insani wa xubbu rifatin ala aqran fa kullu man jamaaha ay yaxtawa waxidat minha fa xaasirun sawa li annaha tujibu radd al amali ila alladi amilu kal taqib loolu sama mbokk mi bàyyil jëw bàyyil ngistal bàyyil naw sa bopp ak naw sa jëf bàyyil kanaan bàyyil wéy bàyyil ñàkk yërmande ci nit ñi bàyyi topp yëkkatiku tiim say ay say morom nga gisee leen kaw ndax jëw moom moom moo gën a fort fukki njaalo kon lu bon la gannaaw bu ñu ko mënee rek lekk yàqu nit bàyyil ngistal bàyyil naw sa bopp ak naw sa jëf bàyyil kañaan bàyyil rëy bàyyil ñàkk yërmande ci nit ñi bàyyil topp yëkkatiku tiim say ay say morom ñu féete leen kaw ndax jëw moom dañu benn baatu jëw moo gën a faat fukki njaal kon lu bon gannaaw bi ñu ko néree lekk lekk yàqu nit nedd dañu sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha dafa toogoon fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn jigéen ñëw wax soxlaam wax wax ju rafet ju leer ju jub ne ah ak am balaa fa bu dul woon ne mbubbam mi dafa gàtt ñu ko jëw nga ko de mu ne ko ah, ah ak li ma wax di dëgg sax mu ne ko bu dee dëgg bu ko déggoon mu naqari ko bu ko déggoon du ko neex keneen ki nga xam ne gis na Aïcha ba tey dafa ne ak gudd mbubb mu ne ko xaaxtalikul mu xaaxtalikul lumbu yàpp lumbu fasu ba mel na yàpp mu ne ko boo ko wanaatu woon rek dara laa la dul jëriñ du ma la koy dem sa faaw nga jaari ak nu jaari mën a def ñi nga xam ne itam sayyidatuna Safiya soxna si yonent bi la woon alayhi salaatu wasalaam dama yàlla baal dafa nekkoon ku njoola di lool sayyidatuna Aisha ne hasbuka hasbuka min Safiya hakaza la toll mu ne ko wax nga baat boo xam ne bu ñu ko sànniwoon ci géej gi mu wexal mu wexal ko xat nga xam ne kon jëw lu lu rëy rëy rëy la gis ko fuufu ndax koo xam ne sa xol dara ci xubbu daat nekku ca mooy njistal ndax njistal ku ko def bu yomal xiyaamee ba ñuy fay nit ñi dañ naan la ki taxoon ngay jëf muy ki nga doon njistal demal mu fay la waaye yàlla du la fay yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na suñu borom aghna shuraka yi suñu borom moo ko waxal boppam tabaraka wa taala ani shirki i ko boolee keneen mu mu génn ca wacc wacc kooka loola añaan nga xam ne moo lakkoon iblis ndax ni mu añaane woon aadama alayhi salaatu wasalaam mu xawaa bi biñ ko ci sujjóotlee ba mu nekkee tël mu bañ ngir defe ne ngir ne moo ko gën ndax ne moom dañ ko bind ci safara te safara lu leer la kii ñu bind ko ci ban te ban dafa tëx lëndëm ñuul mu daal di sukkandiku ci loolu muy xiyaas bu yàqu ne moo ko gën ba bañ a sujjóot ci moom ba ñu alak ko bi mu ko fekkee àjjana mu añaane ko ba fexe ba génne ko moom iblis añaan googu mu añaane aadama moo ko alak kon añaan nee ñu day lekk yiwi nit ki tuyaaba yu bari mu jaamu yàlla añaan daf koy lekk ba añaan aadama moo añaan nee ñu day lekk yiwi nit ki tuyaaba yu bari yi mu jaamu yàlla añaan daf koy lekk ba mu set wecc ko nag ñëw yéesati rëy moom i suñu borom rek ko jagoo ko ci fekk mu lakk la ridauka rabbil kibriya wal baha izaaruka ya barul jalaalatu wal majd borom bi tabaraka wa taala rek moo jagoo rëy ndax moom rek rek dañu ne war na ci jullit ñi ñu jikkoo jikkoy suñu borom yépp maa adal kibriya lu dul rëy rëy moom suñu borom doon na ko jagoo wa adami rahmatin lil insaani ñàkk ci nit ñi sallallahu alayhi wasallam nee na man rahima rahima walaw dabihata asfurin boo yërëmee rek yàlla yërëm la donte picc mu ñu rey la nga yërëm ko suñu dina la yërëm yërëm leen ñi ci suuf suñu borom yërëm leen ñoom ka ca kaw yërëm leen wala maa wi daañu bind am na benn jigéen joo xam dafa moomoon boppam lu ko soob rek mu def ko benn bis muy dox ba fekk benn xaj boo xam ne kër kàmb ko am ndox mar bari def na lu xaj yi di def mënul naan mu dal di gi mu takkoon xar ko faste ko yeew ci dàll wi yoor ko ci kàmb gi génn ndox jox xaj bi mu naan mu delluwaat yoor ba xaj bi man di demal boppam bi mu deewee ñu gis ko ci teraanga ju doy waar ak nguur gu mag ci na biñ ko laajee lu waral lii mu ne xaj bi ma yërëmoon moom la ma sama borom yërëm ñeneen ñi wax ne ci olama wuy kenn koo xam ne bi bu faatoo suñu borom daf ko xamal ne ko jëggal naa la ci sama yërmande waaye ana loo tax loo defe ne moo tax ma jëggal la mu tudd jaamu yàlla yi ma sa jaamu yàlla yépp lu ci nekk mu ne ko sa bopp nga ko defal defaloo ma ko ba mu jaaxle ne ko man xaw ma kon lu tax nga yërëm na mu ne ko benn bis day faral naa koy net sax ci conférence yi benn bis daal ci bisu mbooye bu tàng yaa ngi bind am weñ woo xam ne dafa mar ba bu naanu loon bis boobu dee bi nga sëppee xale mi di yëkkati mu takk ci di naan nga bañ a bind bàyyi weñ bi ba mu naan ba ba màndi naawal boppam nga soo continuer bind noonu nga yërëme weñ bi moo tax ma yërëm la kon ku amul yërmande moom mujj bu ñaaw ndax yi mu wax mu di juróom-ñaari ayib yii di ayibi xol di ràgg xol di ay feebar asamaan su ci nekk malaaka daf fa toog ni malaaka dañ ne ko fii la jëf yi jaar ci bunt bi lay jaar wéy dem ci xadra ba ñu nangu ko jëf ji fi jaar yow jëw jëw rek lañ la seetloo moom ngay visité jëf ju ñëw na ko fuye bu xamee ne xolu boroom te da ko ci gis jëwa nga ca wala mu nga ca lamiñ wa bu mu jaar tëjal bunt bi damaa dama farlu lool di jëf bari yërmande ragal yàlla farlu di jëf ba faatu jëfam ji rëy lool malaaka yi ci suuf di ko naw di ko yéem malaaka mi yóbbu jëf yi fab ko ba àgg ca bunt bu njëkk ba ñu ko déet bul jàll xaaral teg jëf ji mu xool moom bëtu jëw rek lañ ko saxal lu baat buy jëw nekk lu mu tuuti tuuti jëf jëf dana ko ci jëf al ne ko kii yàlla du ko nangu taxañ ko dóor ko ko ci bët keneen jëf ñu ñëw jaar ci bunt bu njëkk bi ñu seet gis ñu ci dara luy nuru jëw waaye ñu gis ca ngistal ñu taxañ ko sànni ko ci bët ba ca asamaane ñetteel ne ñu bu mooy naw sa jëf ñu ko gisee ci jëf ji fekk jàll na yi yëpp seet nañ ayib yooyu yëpp amu ko mu demee nag ba ca ñetteelu asamaan suñu gis ca oj moo di naw sa jëf ñu daal ko koy delloo ba ca asamaan su ca tegu fii seet kañaan xool jëf ji gis fi kañaan mu ne kuy suñu borom du ko nangu lóor ko ko ci bët ci def ñàkk yërmande bu fa àggee kooku ñàkk yërmande rek lay seet ci jëf bu ko seetee bu ca nekkee rek dana ko gis daal di koy taxañ sànni borom ci bët kii dafa bëgg daraja bu mu ëpp kii bëgg daraja rek moo ne ci xol bi ba fees su sañoon fu mu jaar nit ñëpp lañu naan nii est-ce que est-ce que jëf ji ñu seet jëw newu ca ngistal newu ca naw sa bopp newu ca kañaan newu ca rëy néewu ca ñàkk yërmande néewu ca waaye bëgg darajaa ca nekk ñu sànni ko ko ba ka nga xam ne muy ñëw ñu seet yooyu yëpp duñ ko si jëf jëf jooje mooy jëriñ borom kon ayib yooyu nga xam ne mooy rag gi xol nit ki dafa war a góor góorlu ci dindi ko am na ki nga xam ne garabu rëy wala garabu añaan wala garabu sax garabu ñàkk de wala garabu njistal sax na ci xolam waaye dëgg na care moo tax góor góor góorgóorlu daal jéem ko étouffé maanaam jéem ko nag jéem ma daj ndax doomu aadama suñu borom dafa ko bindee noo xam ne lu mu tàggatu rek dana mën ca loola loo xam ne lii ku tàggatuwul doo ko mën gis ngeen ko ci lépp lu ñuy wax yoga entraînement yi ñuy def ci sport ak te yépp ni bitib doomu aadama mel cër yi noonu la biir bi mel boo dee faral di fàttaliku dee di fàttaliku da ngay mujj rek ragal yàlla lool boo dee wéet di fàttaliku sax sa gannaaw li nga wees ak li nga def mu tiital la di fàttaliku sukkuraat ak bàmmeel ni mu doyewaar xam ne kan mu xat la xam ne buñ ci roofee nit ki ma ne suñ ko sóorul woon sax bu bëggee jóg du mën a jóg càngaay ni ñu ko laxas loxo ndey jooram bi nga xam ne ci la tëdd amul fenn fu mu sukkandiku mënul walbatiku sax buñ ko suulul woon sax bu bëggee jóg du mën a jóg ñu suul ko nag ba mu fees ñu jël ko dem bàyyi ko fa rek ba yomal xiyaam nit ñi dox seen soxlaa ko wax ak yi moom bokkatul fa rek xalaat lool day day waar nit ki xalaat yooyu ko faral di def wala muy déglu bërëb waare yoo xam ne dañuy wax dëgg rek wax li am mu di ko faral di déglu yooyu yëpp day yokk ngëm yooyu yëpp day yokk ngëm naka noonu siyaar ay bàmmeel yëpp day yokk ngëm ba nit ki àgg foo xam ne du ko foogoon waaye ki nga xam ne mooy ki ma waxoon dund dundu bàyyi ma ni ma waxoon ne ku ko rek ah sallallahu alayhi wa sallam de nee na yamutul maru ala ma aasha alayhi wa yuhsharu ala ma ala ma aasha alayhi wa yuhsharu ala ma mata nit ki ni mu dundee rek ci li mu dundee ci lay dee ndax diggante fi nga xam ne fi la nit ki buqee ba tamit di xool asamaan nga xam ne malaayika day xool amatul atib adduna déggatul gisatul ci adduna dara dara dara dara dara diggante boobu ba ba ruug yi rot yàlla rek xam ne si biir tax bari ak doy waar lu doy waar a fi nekk lu doy doy doy doy waar fi nekk koy xalaat di ko jàqal ak di ko tiit yàlla mën na koo wayfal insha allah kon nit ki tadarruj rek lay def day yéeg ndànk-ndànk rek bu newul yaa ci bàyyi boppam rek lab ci adduna ay soxlaam ay bëgg-bëggam lii muy jëflante nit ñi rek moom day gën a doy waar rek ragal yàllaam day dañ gëm yàllaam day wàññiku rek day wàññiku di wàññiku di wàññiku di wàññiku rek ba dee ñëw parce que nag muy lu bon bon di bu yàggee dund nga xam ne bis bu ne mu yokk ndax nit ki war ne weer wu ne mu seet ndax weer wa la gën wala ci weer wi la gën bu fekkee ne weer wa passé ci la gënoon rek juum na daaw ak ren man daaw ak ren lu ma ci gën ndax ren laa gën ci daaw man daal daaw laa gën a farlu daaw daal daanaa def naa nga am te def mu ko musiba ngoom waaye bu la wóoree ne ren nga gën ci daaw nga sa borom te gën a ngembooti déwén ñëw nga gën a sax ren jii bu yàggee da nga àgg foo xam ne fooguloo ko waaye nag fàtte sa bopp mooy yenn nekkin yi ci àdduna fàtte sa bopp ku fàtte sa bopp nag fàtte yàlla ku fàtte yàlla yàlla fàtte la kon doomu dama bi dafa war a di jëmale xolam ci yàlla wëlbati xolam ko ci yàlla adduna ku fi nekk am jëfi adduna yoo def ndax waru gar yi daf fee nekk te war la te mun loo koo bàyyi da ngay dund te kuy dund faaw mu jëf-jëfi kuy dund waaye nag bu labal sa xol ci adduna ak nëbët yu bari di dellu si bokk na ci liy dimbali nit fàttaliku dee am xarit wala mbooloo moo xam ne boo fa demee daañu waxtaane lu baax mu fàttali la muy mel ne lu xomaat ñu koy nam di ko fomp noonu la def xol ndax xola bi demee ne yére yi ñu sol boo ko solee lu yàgg day tilim kon mu aajowoo fóot nit ki nag bu fekkente ne am na dog bu muy def donte sax du woon jàngal xanaan du tudd yàlla ci ci dog boobu waaye day delloo si fàttaliku li ci gannaawam ak li ci kanamam rek dana ko jariñ lu bari dana ko jëriñ lu bari sallallahu alayhi na bàyyi naa fii ci yéen ñaari waarekat waarekat bu ne cel ak buy wax waarekat buy wax mooy alquran alxuraan jàng ko lu ama am solo la waaye kat dina cel nag mooy dee nun nag miin nanu dee ba daanaka dootuñu waar ba mu rëy ngoog moo di ràggi xol ko ko def sa xol ràgg na alxuraan nag jàng ko li muy jëriñ kenn mun koo wax xaraf ci ne li muy indi Sayyidina Ahmad ibn Hanbal lu mu génte gis suñu borom tabaraka wa taala daf ko laaj ne ko ana lu gën ci lu la nit jaamoo ban façon jaam moo gën xeetu jaam wi gën laa bëgg a xam mu ne ko jàng alquran maanaam gannaaw def farata yi mu ne ko xanaa ci ko xam maanaa yi bon di ko seetal mu ne ko ko xamul ku ko xamul xam ne kon ñu koy faral di waxee rek boo tiimee alxuraan di ko jàng doy na la nga la ne lii waxe suñu borom la nga màggal ko gépp màggal jublu penku ànd akum njàpp xam ne wax yàlla ngay jàng tabaraka wa taala rek surtout yàlla yàlla rek ko xam boo ci xamul dara it ku ferul ijji sax mënuloo jàng alxuraan astaghfirullah al azim ak salaatu ala nabi lu rëy rëy rëy la mën naa am jamono ji gàttul woon yooyu yëpp daal ban waxtu ma jox lan moo fi léegi ban waxtu la ñu waroon a fii wala nga dem ci laaj yi bopp def na lu bari ah kon <coughs> kon nag nit jubale xolam ëllëg ubbi xolam ndax jaamu gu doon boo ko dee def rek day mujj nga bëgg ko ba dootoo ci moom sa bopp boobaa nag yaa ngi jaar ci yoonu texe bëgg texe bu mag te ngay sellal sa jëf ndax nit ñi ko yàlla bindee kon nag nit jubale xolam ëllëg ubbi xolam ndax jaamu gu mu mën doon boo ko dee def rek day mujj nga bëgg ko ba dootoo ci moom sa bopp boobaa nag yaa ngi jaar yoonu texe bépp texe bu mag te day sellal sa jëf ndax nit ñi ko yàlla bindee fitra la al islaamu diinul fitra dafa xolam ak ci cëram yëpp dafa nangu diine ndax ni mu ko bindee la muy lu nangu diine muy lu war a jàpp diine war a matale lépp boo gisee mu jàng sàggane diine wala diine safu ko dafa feebar mu ngi mel ne koy lekk ban ci ñam yi ban neex ci moom trop waaye bu delloosee comme diine day neex ci moom wattandiku nag yu bare bare bare yoo xam ne dafay niru dara te du dara te day yóbbu nit yu bari ka woy woote yi ni ki kaw tiis nii ni nit ku daal di def kéemaan ci sa kanam nga ne waa jàngoog dañ ne wa bal karamata li kulli fasiqi da ban wala usiya kulla xaariqi na nga seet ki def lii ndax naw nga ko ci jëf ci farlu aku meloom wala déet wala maa yi dañoo dàq ne karama kuy fasiq rek yàlla du ko def ci yow fasiq mooy kan fasiq ñaar la fasiq bil jaarihati ak fasiq bil aqidati fasiq bil jaariati mooy mel na kii day naan wala dafay nit ñi rek wax yu bon kenn baaxul fi moom mas naa dégg nit ne koo ne koo moo baax rek la muy def daf la ump ma ne auzu billahi loolu mooy ñaaw njort dëgg nag ci doomu aadama yi nee na koo ne moo baax la muy def daf la ump <laughs> doy na waar de fasiq nag day boole ñaaw ci fi yooyu mën nay naan sax ndox mu bon mi wala muy sàcc wala yooyu yëpp koo def fasiq nga boo xaroon asamaan si wàcce jant bi du karaama maanaam istidraaj la yàllaa lay jey rek ngir ëllëg ñu war la duma duma yu metti ndax li ngay def abal karaamata li kulli faasiqi da ban wala oxtiye kulla xaariqi su borom dafa bind leer bind ñooñ leer ñoo xam ne ñoog leer a leer di leen dimbali ñuy dimbali leer bind lëndëm bind ñooñ lëndëm muy seytaane yi ak ñi ñu yóbbaale ñi leen topp ak neen bind lëndëm ak neen sàkkal ko ñooñ muy seytaane ak ñi ànd ak seytaane seytaane ñu ngi ko bind ci lëndëm kon mu am ay dimbal ay nit ñu koy dimbali ci neen ci jëmale nit ñi ci neen rek jëmale nit ñi pucc pok jëmale nit ñi ci mbiri àdduna jëmale nit ñi ci xeebaate jëmale nit ñi ci sàkk sànk seen dund ci loo xam ne du leen jëriñ ëllëg si daf leen di lor malaaka yi ñu leen bind ci leer ñooy ndimbali ñi nga xam ne ñoo jaar ci yoonu leer di dem ñooñu nga xam ne suñu borom daf leen defal tawfiq ak sadad nga xam ne kon suñu borom tabaraka wa taala bu mu bindee malaayika yi ci leer def leen ndimbali nit yi leer ñi ñooñu leer defal leen tawfiq boobu ak sadad boobu léeg-léeg leer ko ak lëndëm lu mel ne masalan Seydina Ibrahima mu Adham mu ci benn bato fekk ci benn juif benn yahud bu bari xam-xam te mën a jaamu ñu waxtaan ba miinante yahud bi ne ko yow xam naa li ñuy wax wàllu yi ci seen diine ji ci ñooñu nga bokk ndax sama xam-xam xamal na ma ko waaye dama la bëgg a wan ne la ñun suñu diine moo gën a mu ne ko jox ma jox ma layal jox ma tegtal. ko waaw mu ne ko nan wàcc ci géej gi dal di taxa bi rek ne bind ci ndox mi dal di dem di dem rek loolu ñu ne ah, mu def day torox te kon danaa toroxal diine daal di taxa bi moom it ne dëngu ci géej gi ñu ànd ba wàcc ci géej mu ne ko yow jàmbaar nga dëgg xam naa ne ñeen seen diine ji dëgg la waaye ba tey xam naa noo leen gën ne léegi dama bëgg nu ànd ab diir waaye nag dama lay jox ay charte mu ne ko charte yi naka la <coughs> mu ne ko duñ dugg ci jàkka ndax bëgguma ko buñ dugg ci jaamuwaayu yahud yi ndax bëgguloo ko buñ dugg sama kër buñ dugg sa kër buñ sax ci dëkk dañuy dëkk ci àll bi rek mu ne ko ba tey waaw ñu toog ñetti fan lekkuñu naanuñu gisuñu dara lu ñu lekk yahut bi dal di dumóoyu am lu mu jàng benn ngannum xaj di ñëw nank ñetti mburu dikk ba ci kanam yahut bi mu waddal ko fi dal di dem yahut bi dal di fab di lekk woowul Cheikh Ibrahim Adham néew ko ñëwal ñu lekk lekk rek moom ba suur Ibrahim Adham dal di dellu ci yàlla rek suñu borom daal def ñu dajeeg benn jëm yoo xam ne benn xale lu góor bu rafet bu set a set a set ñam woo xam ne kenn xamul na mu tedde ak na mu fekk ko ci kanamu Cheikh Ibrahima Adham mu daal di tàmbalee lekk woo yahut bi yahut bi bañ mu lekk ba suur indi ndox mu raxasu yahut bi dal ne ko waaw man de sama xam-xam ci diine yam yow weesu nga ko mu ne ko bu rafet rafet mu ne ko loo ko weesoo mu nekk su ma neexoon mën naan géej gi mën naa xat sama loxo teg ci weer wi yooyu yëpp mënuloo ci dara mu ne ko géej gi bu ko naan ndax ay batoo ngi ci da ngay lor ñooñu waaye tegal sa loxo ci weer yi ma gis mu daal di yëkkati loxoom teg ko ci kaw weer wi mu ne ko yéeneenu gën di ne kon damay tuub daal di fekk ko ci géej gi xam ne kon leer dana dajeeg lëndëm waaye leer ëpp doole lëndëm li ñu waxoon ne wa bal karamata li kulli fasiqi da'ban wala u'tiya kulla xaariqi mooy xaalu yahud boobu le mu ne leer mooy li nga xam ne njëriñam àndul ak lor lor du ca mujj lëndëm nag lu mu la niru indi luy niru lor luy niru lor a mujj te da ngay ànd ak moom rek dem safara li am solo kon mooy tegtale yàlla wane yàlla nit kii wane yàlla mooy ki am solo suñu borom tabaraka wa taala ne ki ma gënal ci nit ñi mooy kii wane yàlla ki may tekkal nit ñi maanaam ki ma gën a bëgg ci nit ñi mooy kii tax ba nit ñi bëgg ma maanaam kii tax ba nit ñi bëgg yàlla mooy ki leen di xamal yàlla kon nag ki leen di sànq moom mooy ki gën a ki gën a bañ kon nag gannaaw lëndëm moom mooy kéefar mooy lëndëm te ngëm mooy leer ñu nekk ci leer lii seen warugar mooy xam xamle leer gi te mooy xamle yàlla wommat nit ñi jëme ci yàlla buñ ko deful lor la ñuy doon ci nit ñi dootuñu doon njariñ lor la ñuy doon lor kese Seydina Xadir mu ànd ak yàlla Muusa alayhim asalaatu wasalaam ñu dugg ca gaal ga leen doon jàlle dañoo gis picc mu tuuti naaw ba ca kaw mu ñëw wàcc ba ci géej gi mu cof benn cof yëkkati ko tuuti waddal ko daal di naaw dem Seydina Xadir ne yonte yàlla Muusa alayhi salaam xam nga lu picc mi wax ko déedéet mu ne kon nee na li ma xam lépp ak li nga xam bu ñu ko boolee woon ci xam-xamu yàlla bi nga xam ne man na koo xamal mbindeef waxuma ba ba nga xam ne mbindeef du ko xam ni mu ëppantee mu ngi mel ne toq ndox bi picc ni cof ak géej gi ni mu ko ëppee géej gi ko cofe ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmi illahi illa kama naqasa hada al usfur bi noqratihi min al xam ngeen ne lu ëppante la li tax boo gisee ñu naan yonente bi sallallahu alayhi wa salaatu ala nabi yi ñuy def julli yi ñuy julli ci moom du ko ñu dara maanaam yi moo di rek géej gi boo yóbbuwoon sa pot ndox wala sa kuddu ndox dem sotti ko ca yokkuloo ko yokkoo ko noonu la tekkale ndax waxuma yonente bi sallallahu alayhi waaye saaba yi gannaaw ñoo tëraloon l'islam ñoo xeex ba xàll ko ba nit ñi nangu ko bépp jaam bu jëf ba ba saali taxaw bu jëf ci l'islam rek la nga jëf la nga ci am daal di ko ci am booleeg la ñu jëfoon moo tax ñu ne saaba yi kenn mun leen a jot ci jëf mën nañ leen a jot ci daraja ndax daraja moom mu ngi aju ci tabeeg sama borom rek ku ko soob mu jox la ko mën nga am nit mën na am sax daraja yonent te du yonent waaye nag ci jëf moom saxaaba yi kenn mënu leen cee jot euh, Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu ni ko misaale mu ne suñu jëf nun ak jëfi saxaaba yi mu ngi mel ne mellantaan muy dox ci suuf ak picc muy wax përintaan ni muy gaaw naaw ci ci jaww ji noonu la ñu rawante waaye ñu gën a bari ci nit ñi nag dañoo jàpp ne <coughs> li ñuy wax mu kaashe fa mooy kashfu mooy wilaaya borom kashf mooy borom wilaaya maanaam ki mën a toog fii di janloog Sénégal gis lay xew ca Ndakaaru di ko nettali dañu jàpp ne kooku mooy wàllu yu déedéet ndax kashf ku baax dana ko am ku bon dana ko am seytaane dana ko am wali dana ko am yonent dana ko am malaaka dana ko am seytaane iblis diggante penku ak sow fa gën a sori ci sow ak fa gën a sori ci penku ci xef yi nu bët mën na ko feexaatale mën na dugg ci ak ni jaam ñi toll mën na dugg ci kenn ku nekk ci xolam génn juróom-ñaar fukki yoon mu defandoo ko ci benn xefinu bët ba doomu aadama yi ci àdduna daj moom góor googu le góor gu bon googu le mën na loolu waaw la laaj bu bare nag taxaw ci bare taxaw nan nag nee ngi koy ñaanal fu mu toll euh, nee na li muy leerlu mooy juróom asaka nee na ñoom ñi liggéeye fii nan la ñu war a génnee asaka ak kan lañ ko war a jox jërëjëf jazakallahu xayra jaza yi euh, am naa mbég ndax laaj bi daanaka suñu waxtaan rek laaj na kon loolu wane na ne yéen a ngi ittewoo kon seeni farata li nga xam ne yàlla teg na ko ci seen loos te di leen ko laaj ëllëg te asaka di li ci gën a jafe matal ndax jullee ko gën a yomb waaye seet ne koor sax ko gën a yomb waaye fi nga xam ne li muy am wërsëg bi muy am mi ngi ciy seet xaq yàlla bëgg koo génnee di laaj nag bañ a fétal bañ a tañaxu di laaj nan la ko war a génnee loolu rek ci boppam dafa am solo ndax yéene mooy lépp asaka nag farata la mooy ñetteelu ponk yi ci lislaam sidna abubakar radiyallahu anhu dafa xeexoon nag jullit ñi ci ñàkk génne asaka kon ni ñuy xeex ak yéefar ndax lislaam moom dafa wax ne benn ponk boo ci dem dem nga ponk ci lislaam yépp mu ne nag benn mbote béy ñu daan jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam buñ ma ko joxul danaa ci xeex ak ñoom loolu wane ne ne asaka kon mooy mottali l'islam mooy tax mu mat li nga xamee ne bu ci julli ñëwul du mat bu ci koor ñëwul du mat bu ci asaka ñëwul du mat ak gi sax am na ay charte ndax ci yoon julli moom ku julliwul dañ lay taxawal buñ la njëkkee laaj lu la tee julli bu fekkee ne da ngaa weddi warut julli buñ la reyee kenn du la sang kenn du la jullee kenn du la sàng kenn du la suul ci bàmmeeli jullit ñi duñ jégganal sa bàmmeel bu fekkee nag nee nga jullikaay lu war la yàlla ak sant sant santaane waaye man nanga ma tax du ma julli lu mu doon rek ñu taxawal la bu waxtu wéyee boo xam ne bii boo xasoon kabar boo jullee ñaari rakka benn rakka bu ànd ak ñaari sujjóot ñi ma te daloo di kabar nangu woo rek ñu dal leer diggante bi boo demee dellu siwaatee ne naa julli nañ ma bàyyi kenn du la bàyyi kon asaka moom muy koor noonu muy laab noonu ku ak ku ko weddi dañ lay bàyyi yàlla maanaam ku ko deful wala nangu te defuloo ko yoonu kenn ñëw ci ndax mën naa am sàppe yoo xam ne mu nga ci biir te xamuñu matal nga ko wala déet asaka nag dañuy dal ci sa kaw xeex ak yow buñ la ca dee rey daañu la rey waaye dañ koy génn dañuy fab sa dañ lay jàpp dóor la ba nga tàll ñu yeew la seet li nga am lépp ñu wàññi ko li ci asaka war ñu génnee ko asaka nag dafa war war na ci jur gi nuy sàmm war na ci mbey mi nuy bay war na ci liggéey bi ñuy liggéey liggéey bi ñuy liggéey nag bu fekkente ne kiy jaayee ko jënd la ñaar lañu ki ñuy wax mu mudir ak ki ñuy wax muxtakir muxtakir mooy ki nga xam ne am njaay mét mu ngi yem ci waxtu dara bare ni ki gerte ñor na wala dugub wala ñebe wala dara ba bari mu jënd def ci magasinam bàyyi ba mu ñàkk ba nga xam ne prix bi mën na yéeg lool bu jaay ko kooku moom waxtu bu jaayee rek la ñu naan club ci kawam bu fekkente ne nguurug l'islam la gouvernement boo xam ne l'islam gouvernement islamique la dañuy fal dañuy nommer ay fonctionnaires yoo xam ne ñooy wër di dajale asaka yi ñooy ñoom waxtu boo xamee ne gannaaw l'islam weeru tamxarit la def muy njëlbeenu at bu tamxarit teroo ñu daal di jóg wër réew jullit yépp yow ki nga xam ne nag moom mooy muxtakir boobu nga xam ne day def rek ci magasin moom du nu seet at mi waxtu wu jaayee rek mu ñëw daal di wàññi natt asaka ji jël ki nga xam ne mooy mu diir bi mooy ki nga xam ne waxtu wu gisee lu mu yaakaar ne bu ko jaayee am ci dara rek bu ko jëndee bu gisee njëkk bu ko ko jaay mu jaay kooku moom dañuy faw waxtu tam xarit wi la ñuy seet mooy njëlbeenu at mi bu jotee bu ko génnee xam génne bu dee xaalis ñaari téeméer ñu ne juróomi dërëm maanaam rubuul usri rubuul usri <coughs> moom la ñuy génne ci alal ji mu am alal ji bu ko génnee ñi mu koy jox juróom-ñett ñi alquran tudd la innama sadaqaatu lil fuqaraai wal masakini wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibni sabili fuqaraa yi moo jiitu faqiir mooy ki nga xam ne am na. benn ci ci moroom dara boo leen naan la ma njëkkoon a am bu jotee bu weeram dellu see ma ak déet lenn nekk ko amee rek day seet bu fekkee ne mat na asaka ka nekk ko ba ca déwén sa wàññikuwul asaka waat ko ko asakaal waaw kon ki nga xam ne day fayu weer moom bu fayoo weer ci octobre bii ñu nekk bu octobre dellu see war wu ñu fay ci octobre te mu mat asaka te dara dugg ci lay asakaal war wa ca topp novembre lam ca amoon bu bu dellu see te mu asaka ba tey loola lay asakaal waaye bu nee rek ñe ñee nga xam ne la ñu amee woon dafa jur ba tax ne kon la ko jur bu atam bu weeram dellu see rek lépp lay asakaal lii moom lenn nit gannaaw lenn indi wu ci lenn nag yi dafa jur kon moo indi li ko mottali bénéfice bi itam raasumaal bi nga amoon moo ko jur loolu moo tax ca la nga jëkkoon am rek comme tàmbalee la asaka ji waree ci lépp li nga xam nag loolu jënd ci moroom dara la buy ñëw wala luñ lay nekk bu matul asaka rek doo ko asakaal te faw weeram dellu si bu fekkee ne mm, laaj ci asaka ji am na ci lu def euh, nga wax lu ci jëtu la leeral ñu wax ko waaw kon kon noonu daal bu ñu ko jàppee gannaaw ñu ngi enregistré bu ko bëggee dégg itam boo amee bande bi di ko déglu ko dégluwaat waxtu wa ci amee la daan boo ko dégluwaatee da nga ko xam loolu yërmande yàlla la mooy mañe ko comme moom léegi les bandes magnétiques nga xam ne day enregistré ci wàllu tool bi wax mën nañ koo jëriñoo lu bari ndimbala suñu borom la ci lu jëm ci wetu xam-xam xam-xam nag ni ma la ko waxee rek du caa génne wut xam-xam du caa génne ci da ngay dem école rek wala da ngay sukk fi borom bi sëñ mu di la jàngal rek déedéet xam-xam nag nga koo amee façon yu bare bare bare bari di dégg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu jàngale saxaaba yi ba ñu raw nit ñi musuñu yor téere wala ñu yor àlluwa wala ñu tabax école waaye dañuy dégg li mu wax rek jàpp ko Sayyidina Abu Hurayra nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi mu fi wujji boromam bu dul ba nga xamee ne kenn ku nekk ci ñun bu picc sax naawoo nga am ci xam-xam yeneen yoo xam ne yi kenn xamadu la ko lu sa borom wala tafsir Sarr nee na ma gannaaw suñu sëñ bi di ko siyaara day laaj Euh, ndax yàq li nga xam ne duñ koy rend fii dina ñëw ci suñu weer dagal wala déet ñun xamuñu nañ ko rey yàq yi nga xam ne duñ koy lekk xamuñu nañ ko reyee ndax dana dañ koo yoonal jullit yàpp woo xam ne dañ koo rendi rendi ci sharia la sañ lekk rendi ci sharia ci yoonu lislaam sart bi mooy na ci yéenee daganal ñii may rendi la wax bismillah rendi soppalewut ñu jubale ko fenn ko baat bi seeti fi nii bopp bi mu dagg kii rendi nay bu kàllaf nay góor bu dee jigéen wala xalal daañu ko waaye imam malik sib na ko wa mar'atun fi dabiha kadalik wa fiihima karahatun malik waaye te daga na lekk dañ ko mën a lekk waaye sib na sib nañu def ga sib nañu nga rendi loo xale bi ganaar bi wala jigéen bi amu ku ko rendi xanaa bu fekkee ni daruri la ndax li am na darura tubul mahdurat ñu ko waaye sib nañ ko ànd nag nga mën a ak keneen bu fekkente ne nag kii rendi du jullit lu seet ndax ci ahlul kitaab yi la bokk wala déet kitaab mooy ñan mooy yahudi yi ak nasaraan yi nga xam ne diine bi ñu nekk abrogé nañ ko maanaam yàlla nataxal na ko waaye yene yenente ko indi woon diina yàlla te nangu nañu amuk yàlla ak yéeg nit yeneen nangu nañu amuk malaayika yi nangu nañu it dekk ëllëg ñooñu ñu nañoo ak ñiy jaamu xërëm maanaam ñu wuute nañoo ak animiste yi wuute nañoo ñu libre penseur yi ñooñu seenu rendi lekk ci kaw ñu rendee ko na ko seen yoon santaane bu ko bu ñu ko rendee ni ko seen yoon santaane mu xam ko gis ko dana dagan ci ñun ni euh, suñu rend gi dagane wa ba'du llazina utul kitaaba hillun lakum dana dagan ci ñun bu fekkee nag dañoo fàggu rendi ko bu ñu ci amee sikk sàkk wala mu am màndarga moo xam ne xamal nañu ne réew mi kon nga xam ne noonu la ko seen yoon ci leen wala maa ngi wër nag ñii nañ ko ñii nañ sib nañ ko ñii ne xaraam na bu fekkente ne nag daf noo leer ne dañ ko rendee noo xam ne moom leer ne amuñ ci sikki sàkk wala ñu am jot daf noo leer ne rendee nañ ko noo xam ne du rendi ndax xam li ñuy wax ak damul mas foofu mooy deret xam ne bu ñu daggoo baat muy sottiku deret boobu la te dafa war a génn mbirum deret sax jamono bi daf ko dul ko dul laaj dafa yaatu waaye bu doo day waar bi ak damul mas foofu moom daal l'islam daf ne sobe la dafa war a génn bu ñu leeree nag ne kii ñu ko rendee noo xam ne du rend ci sharia maanaam bu dee ahlul kitaab it rendee koy seeni yoon wala muy koo xam ne du jullit du ahlul kitaab nit yi séeréer bu tuubagul wala njaako wala ko yow nit wala wala bu tuubagul rek bu tuubagul daal mais amuloo te doo doo nasaraan doo yow xaraam bi ah li ma xam ne abaruraat tuddul mahburaat ci kam na nga xam ne noonu la médd di dagane ci jullit ak sàngara bu fa nit ki àggee mu dagan ci moom nit bu fekkee nit ki dox na ci àll ba gis lu mel te yorul dara lu mu lekk te yaakaarul dara ba muy dee ñu ne nit ki bu toogee ayu bés te lekkul tey naan bu continuer dee ñu ne ëpp na ko tuuti ñu ne matu ko waaye li ci gën kii mooy gisul daal fu muy jëlee benn lekk xalaat mu ne bu fi weesoo ku mel ni kii itam day xalaata dee yi rek waaye du ci lu mu lekk dabal na ci moom mu lekk ba suur dagg ci yor waxtu wu gisee nag yeneen ñu ne ko sànni ko ci ko dootu dalal ci moom. ñetti doomu aadama la ñu wax ne ndax moom nit ki bu àggee ci koo xam ne ragal nañu ci dee ndax dana ko lekk wala du ko lekk wala mu ay nañ ci. daan na lekk bu dee nit ku nekk moom dana ko lekk wala du ko lekk am nañ ci wute am na ñoo xam ne daganal nañ ko am ñoo xam ne wala xadd na bopp adama moom xamal ne loolu may ñu ko ñu ne kon nag day toog dee nga loolu yàlla dogal ñu ne déedéet ndax bu waree dee moom dee moom bakkan ak borom moom dañoo am xaq boo xam ne gannaaw ci sharia Cheikh Khalid dafa wax ne wan tàqala min mawtin li axara in raja taaxurahu aw tax aw taxaqa nit ki bu fekkee ne dafa nekk ci bato bi bato bi di lakk mënul wax lakk na ba ak si nekk mu xam ne bu taxawee lakk bu sooboo yi mënul ndox waaye kat bu sooboo la jaay ji gën a yéex war na ci moom bu ko deful am bàkkaar war na ci moom mu soobu ci boppam kon bakkan moom dafay loo xam ne dañ ñoo sant ñu wattu ko bu baax baax baax ndax joxuñu ko suñu bopp moomuñu ko fa. mais kon bu fekkente ne aji leen su rey bu dee reddiwul dafa rey am nañu daruri boo xam ne daganal nañu maanaam ñàkk pexe contrainte boo xam ne daganaloon nañu ni mu daganewul nit ak ni mu daganale sàngara ku fab war a ci liquide ndox la war a wéede di ko fab waaye bërëb bi yëpp fas niw fi te xam ngeen lu metti la guddi sàngara fi nekk lam sàng yoon may na ko mu daal di ci tàggante waaw wéede fas kon ab mooy ab barwaat tudd bu fekkee ne nit ki amul benn pexe nga xam ne daal lor ji mu amoon ci ba lekk mbir bi àgg na ci ren bi mën na koo lekk noonu rek li ci dëgg waaw kii dafay laaj ñu ne jama ji maanaam ilimaan moo koy maanaam ilimaan moo koy yoon moo koy yoon waaw mu ne sul farak kon su la ilimaan rawee ñaar rakk wala ñett su ilimaan filmé ngay fay lim rawee soo fi defoo ak jama ci gannaaw iliman ndax boobu iliman moo ko yéen wala def boobu iliman da ko war ndax iliman génn na ci koy ci sa julli di mottali léegi boo jëmatee yaa koy defar waaye bu fekkante ne da ngay ñëw da fekk iliman lim la rawe jama joon na ca bu dee si bu fekkee ne xam la salaam la doo ko def bu dee baax na salaam nga koy def doon ci fekki waaye bu fekkente ne da ngaa ci julli ji benn rakka da ngay fekk nga ñu ko jàpp seen ñoom bay siggi nga kàbbat nga xam ne fekkuloo leen ci rukkoo bi nga xam ne kon amuloo atte maanaam fekk muy rakka bu mujj bi amatoo atte nga ne dal mbooloo bootoo am nga ne dal mbooloo amatoo atte julli ci mbooloo iliman ci amee lu la dara bu fekkente ne moom dafa sëlmal benn sujjóot nga dul sujjóot ndax nekkuloo koo xam ne kii euh, maamum nga léegi nekkul maamam fekk nga maanaam da ngay julli yow doon kon <coughs> jëm ak ki nga xam ne tekki yoo bàkkaar yoo xam ne dara mënu koo far lu dul jëf bismillah laaj bi sëñ ma duggeewaat sànni léegi moo ko déggee ay laaj ne Aristote mi nga xam ne moo dominé la philosophie grecque depuis la philosophie générale du Moyen Âge jusqu'à l'âge moderne ci suñu fu wala mètre parce que mètre mooy arrose prosodie baax yi fanweer yi juróom-ñaar yi Xalid ibnu Ahmad sos moo sos xam-xamu arot arot lañu tuddee ci tubaab prosodie la prosodie bu ñu seetee mètre yi moo correspondre ak baax yooyu Aristote nekkul woon poète simple poète c'est un philosophe Moyen Âge xam nga ñu ngi jeex ci l'âge moderne mooy la prise de la Constantinople Aristote dominé na philosophie parce que taalibe bi gën a mag mooy Platon Aristote ci mu bay décliné tuuti mooy fi ñu découvrir les Énéades du Plotin les Énéades du Plotin ko découvrir les philosophes dañu jàppoon Platon moo ko bind ci la la de l'émanation jóge l'émanation c'est le propre de Platon buñ seetee muy Aristote muy Platon muy ¿eh? ñi topp si ñoom ñëpp ba philosophie grecque jeex rim maanaam maître yi ñu fekkoon rek ci la ñu wéy buñ yéegee boo gën diggante yeneen euh, poète yi nga xam ne ñoo gën a siiw ni ki Homère ñu def Odyssée danañ gis ne influencé na rime bi ak li ñu tuddee la musicalité du la musicalité du vers sos ay maître yu bari noonu Xalil ibnu moo ko njëkk a def Xalil ibnu Ahmada fa mu yemoon jamono weesala na ko fa ñu dem ba ci aroon maanaam projet bi ñu gis ci lu ñu tuddee Cachemire ak Zédi Zédi moom ci Andalousie bi nga xam mooy Espagne ak Portugal nga xam le arab yi colonisé nañ leen pendant huit cent ans juróom ñett téeméeri at ci les Zédi xew Cachemire bu ñu dikkee ci tasmit daañu gis ne mooy mooy na moom ci tasmit la bokk gis nañu Ahmadul Yadaali bi nga xam ne day naa ne nitu gànnaar lool mu naan salaatu rabbi maa salaami ala habibi xayr la naan ci la doon waxee wal biiru faara wa sarfu saara daan fa saara xilfa xasaali wa barku dara wal waxyu qarra lahu aqarra babu akkaari ila axiri ila axiri tagg yoon bi sallallahu alayhi wa sallam révélation bi doy waar bi sëñ Touba def ci jës bële bi gisuñu ko ci tashmit gisuñu ko ci zël kooku génie Cheikh Ahmadou Bamba moo ko produire mu di ci ko sëñ Touba nag li mu wax ne wala indaari ni te shuara yi li mu wuteeg shuara yi ci biir la ak ci biti ci biti la musicalité du vers xasida ko jàpp xasida sax nañ ci dellu xasida mooy poème bokkul ak versification sëñ Tuba di dugg tey jàngale l'islam versification lañ koy tuddee nazm la du du sha'r sha'r moo taxaw muy wax naan li ma bind ñetti xaaj la xaaj bi mu wax ne suñu borom nangu ko ak bi mu wax ne suñu borom nangu ko ba day faj aajo ak bi nga xam ne nee na ci la lépp jóge bu nu dellu see ci seet bi mu wax ne suñu borom nangu ko lu mu tekki mooy tolloog innaa fatahnaa laka fathan mubiinan liyaghfira laka Allahu maa taqaddama min dhanbika wa maa ta'akhkhara yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko suñu borom jox nga déggal la sa bàkkaar yi jiitu woon ak yi mujj yëpp bàkkaar yooyu ni mu demee moo di jëmm ji nga xam ne dafa xam boromam xam koo xam ne bii defe ne xam mën ci koo weesu fi mu teg boromam bi fu fu fu sell fu rëy fu mag ba nga xam ne xel mënu koo xalaat yokkum ci yàlla nag gaaw gaawaay boo xam ne bu ñu nee ci benn seconde dana fi yokk loo xam ne lii dana ëpp juróom-ñaar fukki junne bu geesoo li mu weesu woon gannaaw fa mu toll ak fa mu tegoon borom loolu lay tuubaat loolu mooy bàkkaar ba loolu mooy xasanatul abraar sayyiatul muqarrabin rafet rafet yi ñu baax ñu dëgg di nit yàlla ni ay ñaaw kéef la ci ña jege yàlla dëgg ba suuf si kon du si ne li ma bind ci waxtu sàngalam ba bi may ci géej gi li ma bind ci géej gi ba bi ma ba ba ci am shahid naa bi li ma bindoon li yàlla nangu mooy dafa toll woon foo xam ne xeeb na loola ba seexlu ko ba rus ko ba bëggati ko ko ko askane waaye loola amul benn aalim boo xam ne mën nga bind lu toll lu mel noonu loolu suñu la suñu borom tànn ngir mu nekk xaalis na rasul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ne moo ko mën a jox xaqam ci xalima ci xam-xamam ak di jëmm joo xam ne su sàmmlee bind xolam day àgg ci ak fukk loxlaa wala mu toll ci ak fukk mu biiru jëmm jooju mooy tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax bi nga xam ne suñu borom yër na fa lépp sëñ Tuubaa gën cee sopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu jàppee ko muy aji liggéey yonente bi mu ne mulkul aalim baaxal xadim jaalani asna xadim li ma lahu fadlu ñeeko wasaana fi dëggal képp ku mas a liggéey yonente bi suñu borom daf na may ko ci gën a kawe ci ko mas a liggéey ñëpp loolu moo ko jënd su fekkee dañu ne léegi littérature la ñuy seet du fab philosophie teg fee bu seet bindkat yi bindkat yi arab yi diggante soo arab yi waxuma fil asri jaahili waxuma fil muharramiya waxuma al asri al abbasi al awwal al asri al abbasi thani mais ba fii ñu toll wala mu dem ci bindkat yi yeneen xeet yi bind ci yeneen langue di way bu ñu demee France ngeen di France ñu ngi njëkkoon a wëlbati def seen xibla muy Italie Italie di imam ci littérature bi ñu demee ba nga xam ne France tourné tourné na le dos à l'Italie la main à l'Angleterre c'est la littérature bu ñu Victor Hugo Lamartine wala mu doon dañ dem dañ commencé seizième siècle ci ñoom Montaigne Rabelais wala ñu ci dix-septième siècle Boileau Racine Bossuet ba si ñi gën a classique ñëpp bu ñu jógee ñëw ci huitième siècle philosophie yi nekk Jean-Jacques Rousseau wala Voltaire bu ñu ñëwee ci ñi nga xam ne ñooy poète yi dëgg dëgg dëgg waxuma ne ñi nga xam ne dëgg la ak scientifique yi ne mel ni Montesquieu nga xam ne politicien la woon di philosophe bu mag waaye saa yi si bopp muy di jot la nattin rénovation bi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa def ci littérature arabe amul ci ñoom kenn ko def ñu jot boobu ku ku sëq maanaam ku naat ku sëq ku ku danse bari ay idée tey wax yomb ko te mu mën a rime mu mën a rime rime yoo xam ne yu kéemaane la waaye nag rime dafa am ay catégorie am na rime boo xam ne benn dagar rek la ak rime xam ne ñaari dagar ba ñu demee ci lisum malaise boobu alaay maari daan ko gis Cheikh Amadou Bamba aar li ñuy wax al fannu suñu borom dafa koo tàggatal boo bëggee xam bu fekkee ne yow bu am dëw nga ci littérature xam critique littéraire nga envisagé al qalbu min ni fii dal yow ak salima ba mu jeex nga ci ñi ci sëñ bi jëfante nga seet fa daa xam ne an zaari maskana mi de nii madinatan nuuri daaral fardi wa sunani dawaama jëndi firaashi mushgalan abadan wa an udima naari ak la bi dalal nga gis ki nga xam ne day def way takkal lu fan maanaam daf di jéem a indi rum bi indi pensée yu xóot yi ak yi nga xam ne yu bëri ak yu mu jëlewul ci kenn xam ne moo ko sos muy ñëw ci yomb da nga koy gis waaye da nga gis ki xam ne non seulement amul takkal du def benn effort way yi daf koy digal waaye nga xam ne bu ñu ko doon seet ci nit a dañ ne la day foof ci way yi sëñ bi waa rek la yaa musib alxasan nimlil musib alxasan nimlil musib alxasan nimlil musib alxasan baagal hidaayati miftaax alxawaayati miftaax aldirayati yàggal na fi lil wasani buñ jàppee xaside boobu pensée yu xóot yi ak yi nga xam ne yu bëri la jëlewul yu mu jëlewul ci kenn nga xam ne moo ko sos muy ñëw ci yomb da nga fa gis waaye da nga gis nga xam ne non seulement amul takkal bu def benn effort way yi def koy diggal waaye nga xam ne buñ ko doon seet ci nit kese dañ ne la day foof ci way yi sëñ bi waa rek la yaa mushibal xasan nimnil mushibil xasan nimnil mushibil xasan nimnil mushibil xasan baagal idaaya ñëpp laa xam xawaay ñëpp laa xam biraaya yàggal na fi leen wasani buñ jàppee xaside boobu wala mu def ci ma leen di wax ci alxal bi ngeen seetantal ko ci gàttal comme waxtu bi ci la nekk dana laaj bari na. demal hmm? li nga wax baax na. moo gën a gis ne amul morom a def ah lu jeex na baax na. ay leçon lay bu dee ci littérature dañuy wax wala ci arab dañu dëkk ci balaaxatu arab ci tax seen bi ci zahir ak ci baatin surtout ci baatin mu naan nuzi ali nur lisaani wal arab xam nga dafay seetee ak wala. nag ci libi bi euh, sëñ Moussa Ka wala Balka bi ci géej gi ñu ko waxee a station la di station bu bind da xam ne am na bind xam ne ba fa tolloon bind na fa bind yoo xam ne kenn koo xam ne kii nampaloo ci jigéeni arab lot nga ci wax lu ko lu mel mu daal di jaay kon moom su borom daf ko tàggataloon lan ñu arab bi nga xam ne daf jox na ko ci jagleel mu war ci liggéey liggéey boo xam ne ñu njëkk ñeen ñu mujj ñi ñëpp daf leen di ñëw te kenn addu ci ndax Serigne Touba bu fekkente ne littérature bi rek ak langue arab bi arab bi ak naq bi moo def ci yéen boo ñëwee da ngay yéen waaye xasida yi dafa diis diis boo xam ne bii day la nekk ci biir moo gën a doy waar bu ñu seetee jaawar bi nga xam ne mooy xaatimatul mataar nga xam ne masal bi mu nee alhamdulilahi laqad alqayna asa tasyarna la ko alqay na asla tasaarna mooy lan xam ngeen ne kuy tukki bu dee ba àgg ci dëkk ba mu jëm dëkk yeex yi mu yoroon koy yi mu yoroon daf koy sànni dematul fenn nee na àgg na ci borom dëkk foo xam ne mën dara mënatu faa weesu ba mu sànni yeex yi nga xam ne moom la yoroon ba ko la la dem di jaawaat bi fanweer benn may jaawaat nag mënees si cee waxtaan te di doon ci mbirum baatin ci am na yoo xam ne mënees si boo fii ci kanamu dongo yi waaye wax na tuuti rëy bi nga xam ne maanaam moo ci gën a superficiel bi gën a saxee suñu wax naan ñeenti noonu yi suñu borom nattal ñeenti noonu yi wala ci fi mu waxee noonu yi sax ولا lu sax xaram tamit doy waar la néew ba sax moom fekk lañ ci wax mooy nekk fii mun nga ci ci kaw rek mu ne waaraa mi ne méngoo naa nga man ànd naa nga man maanaam topp na ma ana ñu ma topp allah daal gaa yi baax yi dëgg yëpp man la ñu àndal ci xaraaya yow na xiyaar yi man taare yi te womatu jëm ci man xiraaya berle dama sama borom bi berleel dama ànd ak sama gaa yi ba wàcc fa moom bi leen xiyaar yi dulu dulu daytalu bi leen xiyaar yi ci duñ koy déggee ci lu amul fenn fu mu yem jëmm yoo xam ne dem na ba ñaari rakkaam luñ ko peesee jaamu ci doomu aadama yi jaamu ba mu tàmbalee ca aadama ba ba adduna bi ci buñ ci génnee jaamu yonante yi ak saaba yi ñaari kay wat dindi ko ñu wat jaamu yooyu bu fulub suñu borom nga ñëwee te fulam nga amul fenn ku ñëwee ci ab xaritam ndax wallaahu yudaa'ifu liman yashaa'u kooku bu la adduna bépp bépp bépp toppoon nga am loo leen nga am loo leen benn yow nga xiyam dafa dafay bay bu indi yaakaar moo tax ma ma laal ci noonu waaye mu waxee ma ne ah ah daaw dana ñetteel noonu رفضي إلى الجنان رفضي إلى الجنان bi waaw jim moom mi ñett yooyu moo xam xam nga ñeent ñi nafsu seytaane xawa dunya ci bokkul nafs ak xawa dunya wax waxaat na ko feneen fu leer ne ñooñu ñooy ànd moom ba àjjana ñi nga xam ne duñ ànd ak kenn dem àjjana duñ ànd ak kenn ku texe waxtu woo texee tàggoo ñoom moom dañ ko soppil ay taal seen taalibe ñu nekk ay taalibeem ba ba àjjana mooy moom nafsu bopp jaawa su dine jaawa fakkate mooy malak nafsiya nafsu bopp moom daf koo moom wasakatu la yi seytaane moom moo moo génn ci groupe bi ñeenti e yi moom lañ ci seppi sànni ndax moom yàlla bindalu ko dara ci yiw ëllëg te bu àndeeg sëñ Tuubaa rek amul yiw suñu borom seppi ko sànni mooy kursi hmm? ay la dédé jaawa du fakkate mooy malak nafsiya wasakatu la axatu duniyaaw gadi bi jënaa waaw lépp mu jëfandikoo ci àddina yóbbalam la bu jëm àjjana àddina mën a ci wàllu ndax àddina ci boppam wala ko nekk ta nekk taali daf nee na an nafs wal xalq wa seytaan qad faraxu min qasdi durri li yëg yëpp tax salama noom min ibadati rabbin la sharika lahu almuyu dabbiru ayatin si xikama raaxal yi dinaa ne jiimu ñett yooyu mooy nafs boobu ak hawa ak dunia dunia yóbbalam rek la si jàpp bëgg ci leneen li nga xam ne suñu borom tànn ko ne lii moo gën ci yow ci àddina boo ko jëfandikoo danaa la ngërëm danaa la gërëm ngërëm ci lu amul xaq jàpp ko tam ko bàyyi mooy sa yóbbal ba àjjana loolu doo nga la jël ci àddina moo tax ni ñu ko tànnal doo nga la jël ci àddina ba kanam nag nee na moo ko moom ba ab taalibe la mu des kan nafsu waaw seytaan dàq nañ ko xawaa bànneex xawaa an taxaa min xaqi wal xaq diinu naa suñu borom tàggat na ko ba li suñu borom bëgg la bëgg li suñu borom la bañ bañ la bañ lu mu bañ suñu borom bañ loolu lu mu bëgg suñu borom bëgg loolu bayt bi nag kursi animé nan ko bàyyi noonu xëy na mu dégg sax nan def ci ci ci waaw dana dégg sax dana dégg fay kon ci laaj yi yaa moom sa ay laaj moom ci séddate rek mu gën la musique bi wax naa ko musique waxoon naa ne kii def takalluf pour indi weer pour indi euh, béy bi waxuñu ko ki nga xam ne itam bu def takalluf ndax shaa'ir la mag boo shaa'ir mag boo xam ne wax gi daf koy yomb kooku itam fi ko féete ko ba teg ko taal mooy ki nga xam ne dafa mën a indi ci way bi loo xam ne lii day doon mis boo xam ne day yomb a fekk ci yomb a def lépp te loolu mel na boo xam ne bu ñu delloo ci même euh, poète yi nga xam ne ci yeneen langue yi muy euh, français ak anglais buñ seetee musicalité di weer ñi ko ci gën a am ñooy ñi ci gën a siiw ñooy ñi ci gën a jekku maître bi ñooy ñi ci gën a jekku itam nerf bi ñooy ñi nga xam ne ñu seen chaahiri ya mooy ñi féete kaw ñëpp sëñ Tuba moom noonu ko yàlla defal ci la gën la ko ko defal mooy ci tagg yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ci la nga xam ne moo ëpp ngërëm ci wut ngërëm la yàlla la ëpp ngërëm ci la ko suñu borom defal la gën a jafe mu di musique boobu musique boobu daanaka sooy boole xasida sëñ Tuba ci waaye dafa am fu muy gën a fésee ndax li def day am lu ko waral laaj yu bëri la. yàlla